nga xam ne soriwul woon fi nga xam ne mooy Arafat fi nga xam ne soriwul woon Arafat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi jóge woon fi nga xamante ne mooy Mina ginnaaw ba nga xamante ne nii fa la fa demee ci yawmu tarwiya muy li nga xamante ne mooy ci huitième jour bi jullee fa tisbaar tàkkusaan timis ak gée mu daldi ak fajar ba nga xam ne ci la toog tuuti bi fajar ba jant bi génn mu digal ñu daldi koy indil waruwaayam mu digal ñu defaral ko ab tànt fa nga xamante ne mooy namira mu daldi jël waruwaayam daldi jublu fa nga xamante ne ni mooy namira qurba arafa nga xam ne sorewul arafaat ñu ne woon ci xadiisu sayidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram bi nga xam ne al imaamu muslim ibn al hajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi alayhi moo ko soloo comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon moom al imaamu muslim mu ne xaddatanaa abu bakr bn abi sheyba wa isxaaqu bn ibrahim jamii'an an Haatim qaala Abu Bakr haddasanaa Haatim ibn Ismaa'iil al-Madani an Ja'far ibn Muhammadin an abiihi annahu qaala daxalnaa alaa Jaabir ibn Abdillah radiyallaahu ta'aalaa anil jamii' al imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba al imaam ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim di ibn rahawiya jamiican ñoom ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne qaala sama sëriñ bi nga xam ne mooy abu bakr nag moom xaddatanaa la wax dane xaddatanaa xaatimun mu ne nettali nañu xaatim ibni ismaila di doomi ismail almadaniyu kojoowoon ci waa medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jëla al imaamu jaafar ibn muhammad as-saadiq an abiihi mu jële ko ci baayam di Muhammadul Baaqir radiyallahu anil jamii mu ne dugg nañ ci seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma loolu mooy càllale bi moo laajoon ko ngir seydina Jaabir daldi koy nettali ajug yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi agsi woon nag fi nga xam ne ci la aksi fi nga xam ne mooy namira jóge fi nga xam ne mooy Mina sept kilomètres de la de la de la Kaaba nga xam ne sept kilomètres la diggante ak jàkkaay Kaabatal musharraf zaadaha tashrifan wa takriman Arafat nekk dix kilomètres environ digganteem ak jàkke ji ah non Muzdalifa di dix kilomètres Arafat di vingt kilomètres Arafat mina sept digganteem ak environ mosquée yone mosquée Kaaba gi Muzdalifa nekk environ dix kilomètres de la mosquée jàkkaay Kaaba gi Arafat nekk environ vingt kilomètres yonent bi sallallahu alayhi nag agsi woon na Namira xaytu amara bi qubbatin lahu fa duribat la fa nga xam ne fa la digaloon digle woon joxe digal ngir ñu defal ko fa benn tànt ñu defal ko ko foofu fële fa duribat lahu bi Namira fasaara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala tashukku qurayshun illa annahu waaqifun inda al-mash'ar mu ne Quraysh amuñu woon benn dut bi yonent bi amuñu woon dut amuñu woon benn sikki sàkk dina du du fii nga xam ne mooy Muzdalifa du ko dépasser quand même di dem ca arab ya wax waxoon nañ la lu tax ñoom dañ doon wax ne ñoom duñu dem foofu parce que ñoom ñi ñu doon ñoom waa Quraysh waaye fa ajaaza rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dépassé foofule hatta ata arafa ba ne mi agsee jege arafa waxoon nañ la xatta ata arafa ne ba mu ba mu agsi ba ñëw nag ci arafa déedéet mooy namira moo tax mu ne fa wajada al qubbata qad duribat lahu bi namira fa nazala biha yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fekk tànt bi mu digaloon ñu defar ko ko fekk dóoral nañ ko ko defaral nañ ko ko foofule fi nga xam ne mooy namira fa nazala biha mu daal di wàcc foofale moom aleyhi salaatu wassalaam moo tax ñu ngi woon namira mu ngi woon namira foofale la ne xatta ida zaagat ash-shams amara bil qaswaa'i fa ruxilat la ba ni nga xamante ne nii ci la jant bi di jénge ah? ba ni nga xamante ne nii jant bi newul ci zénith bi mooy jéng na mooy jamonoy heure tisbaar ah? mu daldi moom alayhi salaatu wassalaam amara bil qaswa mu daal di digal ne xaswaa muy jëlee mëm gi fa roxilat la nañ ko ko waajalal tegal ko tegam gi bi nga xam ne moom lay toog fa ataa batnal waadi mu dikkal nag ca biir xurwa waaw léegi batnul waadi bii lañ la waxoon waay mooy ban xurwaay waxoon nañ la diggante namira ak arafa am na benn bërëb bu nekk seen diggante foofu nag la ne bi mu ñëwee namira fa lañ ko defal tàntam mu nekk fa ba ni nga xamante ne nii ci la jant bi jenge mooy nekk au ba jeng mooy jamonoy zuhr yonent mi alayhi salaam digal ñu waajalal ko alqaswa ñu waajalal ko mu war fa ataa batnal waadi mu ñëw ci biir xur wi wan xur wan xur mooy urana voilà batn urana batn urana ah kon jàpp nga ñaata ñaata kii nga jàpp ngoongu namira urana arafa <laughs> ñetta ngoongu waay <laughs> jàppal ma loolu waay allahu akbar namira urana arafa namira urana arafa tànt bi fu mu ne nga ma namira ma la boobu jógee namira fu dem nga ma urana bat na urana la très bien très bien c'est bien léegi ah léegi nag am na benn affaire foofule batnu urana ah urana bokkul ci Arafat xam nga waxoon nañ la ne. namira bokkul ci Arafat waaye urana bokkul ci Arafat mais moo gën a jege nag Arafat que namira fa xataba naas yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di xutba nit ñi waqaala mu ne xutba baa ngi Seydina Jaabir moo ñu koy nettali mu ne inna dimaakum mooy baadama hamidallah wa asna alay loolu boobu xam nañ ko waaw mooy fa xataba naas mu discours nit ñi Seydina Jaabir commencé wul li yonent mi alayhi salaam njëkk a wax yonent mi alayhi salaam xutbaam da ko doon commencé as-sanaa ala Allah alhamdu sant yàlla bàkk ko kañ ko julli ci moom boppam yonent bi sallallahu alayhi wa daal di commencé te waxoon nañ la ñu ko commencé amma ba'du faslul xitaab même bu dee dunduñu ko xam nga ne moos yow boo ñëwee comme en tant que tey nga nekk imaamu aj gi manoo commencé rek ne man ni may def damay def xutba bi yonent bi aleyhi salaatu salaam de ma ñëw rek commencé taxaw ñépp kii ma ne inna dimaakum déedéet déedéet mooy da ngay ubbi li nga xam ne mooy ubbi xutba buur yàlla ah bàkk ko kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo paree boo bëggee topp sunna dëgg dëgg nga ne amma ba'du waaw wa ba'doog summa ba'doog yooyu yëpp sunna sunna daal mooy amma ba'du waaw <laughs> amma ba'du <laughs> ginnaaw lii faslal xitaab mu ne inna dimaakum ñu jàng kii bi ba pare inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa kullu shay'in min amril jaahiliyyati tahta qadamayya mawduu'un wa dimaa'ul jaahiliyyati mawduu'atun wa inna awwala damin ada'u min dimaa'inaa damu ibn Rabi'ata ibn al-Haaris kaana mustardi'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudhayl wa riba al-jaahiliyyati mawdu'un wa awwalu riban ada'u ribaanaa riba al-Abbaas ibn Abd al-Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu wattaqullaha fi an-nisaa fa innakum axadtumuhunna bi amaanatillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alayhinna allaa yuti'na furushakum ahadan takrahuuna fa in fa'alna dhaalika fadribuuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruuf wa qad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaabullah wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta faqaala bi usbu'ihi as-sabbaaha yarfa'uhaa wala as-sabbaaba yarfa'uhaa ilaa as-samaa' wa yankutuha ila nnaas allahumma shahad allahumma shahad allahumma allah lool mooy xadiisu seydina jaabir bi lii mooy discours bi lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi discours keroog mu ne ah inna dimaakum yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi xutba de ci batnu Urana bésub Arafa ginnaaw zawal ginnaaw heure dhuhr mais laata mu koy julli mu ne inna dimaakum dëgg-dëgg seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum dafa xaraam ci yéen waaw mooy seen inna dimaakum mooy deretu seen mbokk yi waaw ndax al mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ji mooy seetoo waaw bu ne inna dimaakum seen deret yi xaraamun aleykum waaye naka doon wa amwaalakum mooy jullit amul droit safku dami imri'in muslimin misla jullit amul droit di attenter viwu mbokk jullitam di tuur deretam waaw loolu noonu xaraamun aleykum loolu dafa xaram ci yéen catégorique waaw loolu c'est catégorique waaye waaye waaye tamit inna dimaakum mooy tuur seen deret mooy fexe yow di attenter sa vie jàmbur sa vie bopp comme xaroog al intixaar ak yooyu yépp xaraamun aleykum yooyu yépp dafa xaraam ci yéen mooy nit amul droit di mettre fin à sa loolu dafa xaraam waaw l'islam du mettee metti metti bañ na la euthanasie sa bopp wala yow diw rayal diw parce que bon sonn na quoi yaa tabib yow le médecin piqûral sawaay comme que d'accord na ci mu faatu déedéet inna dima'akum moo tax loi d'euthanasie loolu dafa xaraam ci l'islam l'islam àndul ci euthanasie waaw mooy rey nit naan waaye il est d'accord signé comme li xew ay yenn pays yi loolu pays kuffaar yi la xam mais sharia yonent ma lay saar saam xamal nañ nañu inna dimaakum hein wa amwaalakum seen alal yi tamit non seulement seen bokk walla yow ngay atta ngay ngay fexe alalu sa mbokk nga koy jël di ci def lu la neex bu dee kër gi la moom alalu soxna si daal mu mel ni mbiru boppam la déedéet xaraamun aleykum amu ngeen ci droit loolu alalu boppam la waaye soxna siit it ginnaaw bil ma'ruf li yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon sayyidatu Hind ah zawji Abi Sufyaan li mu waxoon Hind bint Rabi'a ngir bam ne ko Abu Sufyaan de rajulun shahiih nit la koo xam ne daal loxo bi daa xaw a banku est-ce que mën naa jël ci alalam nu ma dundal man ak sama njaboot mu ne ko jëlal loo xam ne bil ma'ruf waaw mais kantaa jël ko di ci foowee ka noosee ka jëndi périk ak lu nekk ak jënd ay voyage wala euh, abonné ci ay lu kenn xamut loolu moom dafa daganut daganut mais bu dee loo xam ne ci kër gi la jëm loo xam ne seenug dund la nga jël ci bil ma'ruf ci loo xam ne mooy dunduk fa nga ne la nga xam ne moom ku jàpp ci lool ñu ne kii mu ngi dund dunduk normal bil ma'ruf kon wa amwaalakum ak seen alal yi waaye yéen seen alal yi bopp tamit xaraamun aleykum mooy jël sa alal naan maa moom alal ji lu ma neex def loolu xaraamun na sa alal manoo ko jël di ko dilapider waaw ndax bés boo ko defee yow ci sufaha yi nga bokk mooy ñi nga xam ne seen bopp dafa de manqué wiis dañoo dese te ñooñu dañ leen a war a xijr mooy dafa war a am ñoo xam ne hein ñooy jël kon seen alal di leen ko gérer gestionnaire de bien lañu war a am kenn du leen ko bàyyeeg ñoom park ci sufaha yi la bokk yi nga xam ne suñu borom waxoon na bu leen jël seen alal yi du ko jox ñu mel noonu kon ñu mel noonu bu ñu ko amee ci charia dañuy ut koo xam ne mooy chargé de la gestion des bien d'une personne pareille waaw moo tax bari na fi loo xam ne bu doon suñu réew yi ay Sénégal yi nii bu doon réewum charia la bari na maire yu bari seen alal dañ koy nangu di leen ko gérer. waaw bari na tamit gaa yu bari ay ay ay ay xawma ay ay ay jantalmaan lañ jàppe seen bopp seen alal dañ koy nangu di leen ko gérer seen salaire ñoom du dem ci seen compte wala seen compte dañuy changer code bi jox ko benn waaye mu yoral leen ko sinon dañ koy yàq koo xam ne sa waay bu amee salaire <coughs> te lool bokk na ci nga ñëw liggéey jaay jën ba sonn jaay fu nekk jaay caaf fii jaay ay mango nga gis xoolal maire yi dañuy sonne ah ci affaire yi loolu lépp nga jël ko yàq ko ci bennum xew kooku bu doon ci diineb l'islam la fu ñuy doxal sharia kooku dañ koy gérer alalam waaw parce que loolu normalut normalut yow nga nga liggéey li nga liggéey lépp dajale ko sonn ci di xëyi fajar di def lu ne di guddee ñëw la nga ci am nga jël ko dóor ko ci xew pare di leb <laughs> gars yi kooku buñ ko xijrul utal ko tuteur kan la ñuy utal tuteur keneen parce que bu boobaa moom gone gi nga xam ne buñ ko joxee xaalis mu yàq ko benn la <coughs> benn la waaw ah? waaye gi nga xam ne it bu yoree alalam bu amee salaire am le <coughs> boo mayul ay magasin la koy jëndee magasine de basket yooyu la koy jënde ba fàtte sax moom li muy lekk ak ñi muy dundal sax da leen di mais vraiment day fàtte ne sax ñoom existé nañ kooku kay alalam duñ ko ko gérer sinon mu lor lor ñeneen bi talaa darara wala dirar kon inna amwaalakum inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum nit amul droit di attenter wu ci viiwu boppam waaye amul droit alalam jiko ko yàlla jox xéewal gi yàlla xéewale mu naan maa moom lu ma neex laa ciy def gars yi naan bon c'est son argent hein il n'a qu'à faire ce qu'il veut là ce qu'il veut hein non du l'islam mukk wala tubazir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu rabbihi kafura suñu borom nee na wala tubazir tabzira bul pasar pasare ak pasar pasare ndax ñiy pasar pasare di yàq ah kaanu ikhwana shayatin ñoom ñooy mbokku seytaane yi te seytaane moom dafa weddi boroomam te inna allaha la yuhibbul fasad buur yàlla bëggul yàq waaw loolu la wax yonent bi alayhi salaam wala taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik wala tabsutaa kullal bast ah déedéet waaye ni ngay def wabtaxi bayna dhalika sabila bul jël di dépasser mooy nay nay lool la kinaaya ak loolu mooy parabole boobu la joxe bul lem sa loxo bi ca sa doq gi ndax nay yow doo joxe dara daanaka di nga xañ ñi ngay dundal sax ñi nga xam ne dundal leen dafa war même sa bopp ndax nay mu ne bul mel noonu waaye nag sa loxo it bu ko lem ba ci sa doq gi mooy naye noonu waaye bu ko tàllal tàllal bu ëpp loo xam ne mooy mujj gi ndax yàq lay tudd waaye wabtaghi bayna dhalika sabila mooy dangay ngay jàpp diggante loolu mooy alwasatiya waaw wa kadhalika ko ummatan wasata mooy mbiru jullit dafa war a diggu dóomu lépp loo xamante ne nii cent francs lay jar bu ci joxe quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf déedéet ndax boo ko defee nay la tudd te nga am lu te nga mën a joxe sax cent ngay joxe waaye nag loo xam ne cent lay jar nga def ci quatre cent loolu yàq la tudd loolu yàq la tudd loolu la boroom bi wax wala sutaa kullal bast waaw ndax boo ko defee da mujj sax ngi nekk koo xam ne dañuy koy ŋàññ waaw kon nag affaire bi mooy lool dul sama alal la ñu naan sawaay lu ko neex def moo tax amoo droit ñu ne yow dañ laa pare neloo benn benn soirée wala xawaare nga ñëw en tànk que jullit nga fay def dara amoo ci droit voilà suñu coupe de de nawetaan bi ñu ngi ko parrainé yi diw nga daal di jël cent mille dóor ci taabal ji amoo ci droit sa alal jooju waroo ko def foofu inna amwaalakum inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum waaw xam nga yëpp boo koy wax set bizarre waaw parce que gars yi man li tax surtout may gën kii ci wàllu xam nga football caaxaan yooyu gars yi am na gars yi dañoo dem ba daanaka ak ay làmb yi daanaka gars xaw ma dañoo ñemeetu la wax ne lii baaxul wala déet waaw dañoo ñeme parce que même ñi naan dañuy wax ci diine sax dañ koy seetaan en tout cas ñenn ñi ndax ni ñuy waxe ngay xame ne kii moom day seetaan affaire yi est loolu daa tax mu baax mais baaxul mais lu baax ak lu bon du ñem walaw ajabaka kasratul xabiis même bu dee ne mbon dafa law ta bari ba lu bon du nekk lu dul lu bon lu baax nekk lu baax bu doon la walaakin aksara naasi laa yaaqiluun walaakin aksara naasi laa yaalamuun kon mbir mi mënuñu koo teg rek ci ñu bari ñu ngi koy def kon loolooy wane ne baax na déedéet wax naa la dalil ci biine du ne sëriñ diw mu ngi def wax naa la sax dalul sax est sëriñ diw même koo xam ne waliyu diw wilaayam sax na de waxuma koo xam ne dañ ko koy jiiñ koo xam ne ak nekk waliyum sax na kooku sax ay jëfam du du tegtal ci diine est ce que xam nga ne même saxaaba yi radiyallahu boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy wuute est ce que jëfu sax mooy saxaaba yi seen jëf dalil la wala du dalil te moom bu dee ci saxaaba yi lañuy lañuy la nekk naan ndax dalil la am du dalil mooy bu ma wax keneen mooy dalil ci diine mooy alquran mooy sunna te saxaaba yi radiyallahu li ñuy wax noon mooy loo xam ne gis nañ ne mooy qawlu saxaab wutewul ak keneen ci ñoom te gisuñu beneen wax feneen waxam rek lañ gis te tamit en tout cas euh, grand principe charia yépp alquran ak sunna wax ji jëm ci yooyu ci kaw loolu te lool sax ñépp d'accord ci moo tax ma ne na ñu ne sax waliyu boo xam ne il est certifié wilaayam leer na ak jëfam sax dadul dalil ci charia du argument moo tax ma ne la nag yow lan nag nga may waxal ñoo xam ne moom de toute façon àgguñu foofu àgguñu foofu nga naan parce que ñu ngi koy def loolu day wane ne baax na dara baaxu ci dara baaxu ci waaw amoo droit di pasar pasaree sa alal ci loo xam ne daganut waaw ñépp teg ko il droit amul droit bi kan moo ko may droit bi. bur yàlla moo yónni moo ne bu wax waxu ci lam nañ yonentam alayhi salaam inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa seen seen yi dafa xaraam seen alal yi dafa xaraam seen kaw de dafa xaraam seen kaw waaw nit amoo droit yàqu moo taxit nit nit nit amul droit yow nga yàq deru ñi nga bokkala ah. te ni nga koy yàqe mooy yow nga am comportement bu ñaaw fa nga ne amoo ci droit waaw amoo ci droit loolu moo tax xam nga loolu benn affaire la boo xam ne nit yi jamono ñu bari duñ ci bàyyi xel da gis ñoo xam ne dañuy nekk ndaw yàlla may leen lenn ci star ak taar walla ak am alal wala daal benn notoriété wala benn daraja du ñu xalaat seen ëllëg mii ñu nekk fi di fo ba ñépp xame leen ko waaw ñépp xame leen ko waa joo xam ne xam nga xalaatul sax ne mii mais man lii nii c'est éphémère imaginez bu yàlla defee euh, li ma kii de mooy ñaan naa yàlla samp famille te ku samp famille ñaan nga yàlla am ay doom xalaatul ëllëg doomam yi ñu koy rappeler seen yaay wala seen baay liñ fi newee woon waaw xam nga neexul ci ci kenn gaay nga màgg nekk fi ñu naan la yow sab ci ñu ne diw mii de xam nga xam nga xale bi booy bii xam nga ko <laughs> eh, non xaw ma ko kii mooy kan man naa koo dóor a gis mooy kii bu ma la waxoon baayam léegi nga xam kii kii bo kii kii nga ne bu kan mooy baayam ne baayam ma di doon baayam ma di woon mooy mooy mooy mooy baayam mooy baayam mooy bu mag bi rek ñu ne ah xam nga kenn xam nga xale bi loolu du ko neex. dégg ñu naan ko sa baay non sa baay nag vraiment wuu sa baay ak ndawam fii parce que kooku sóorul woon démbam gone gi moom ñu ngi yàq deram réputation te lan yaa ko yàqoon te ba nga koy yàq dund moom xaajagul woon sax bokk ci ci ci ci ñuy exister waaw <laughs> yaayama manoon a pakkar ñi laayi la fu pop pop pop mais soirée bu ne moo ko doon tas wala yaayam de caa yaayam de moom ak a ñeme woon les les les les les les les kii yu show yi xam nga loolu loolu kan ci ñun moo moo bëgg quand kan ci ñun moo moo bëgg ñu ñuy wax mu dégg ñu naan yaayam noon la meloon ah wala kii yaayam moo fi njëkk moo fi njëkk indi jiin seere non yaayam ma ko mënoon a dagal xam nga loolu kenn ci ñun bëggul lool pourtant yàq na mu ngi yàq loolu nag amoo ci droit premièrement dafa xaraam ci yow. mais <laughs> xaraam gi daa du du xaraamu mais mais mooy lii lépp la waaw kon nag inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum seen alal yi waaye ak seen dimaa yooyu réputation yeeg yépp ci la nag insha allah bon dañuy yem noonu ci commencement wu mbir mi ah léegi bii di ñëw insha allah ba léegi ñu ngi fan ñu ngi batnu urana yawmu arafa ñu ngi bésum arafaat ñu ngi ci xuru urana yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi xutbaal jullit ñi allahu akbar te ci kaw gélee moom la newoon comme niñ koy gisee ci yeneen riwaaye yi ah ci kaw géléemam dinañ ñëw tamit ci masalaam nekk ci kaw géléem di xutba ah di xutbaal saxaaba yi xutba bi bésub arafa ci batnu arafa ci batnu urana ñu ngi ba léegi ci xajjatul wadaa xajjatul islaam xajjatul balaaga xajjatul kamaali wa di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa ci jotaay bii néew ñu àggale ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin